assalaamu aleykum wa wa barakaatu mbokki jullit yi noo leen di nuyu bindu tey bi noo ngi ci waxi cheikh lislaam ibni taymiyata rahimahullahu taala ci lan moo war a nekk taxawaayu jullit bi bu déggee waxi borom bi subhaanahu wa di alxuraanam ji wax ni saabay yenente bi day sallallahu alayhi wa alihi wa bu ñu déggaan lii di alquran ñu koy jàng kom ni ko borom bi subhaanahu wa taala nettale dañu daan tiit seen xol yay ragal seen yaram ya di lox seen gët yay taa looli moo doon jeexit bi alxuraan doon def ci ñoom ngir yëg gi ñuy borom bi subhaanahu wa taala ci seen bopp moo taxoon borom bi subhaanahu wa taala wax ni allahu nazzala axsana alxadiisi kitaaban mutashaabihan mathaani taqshairu minhu juluudu alladina yaxshawna rabbahum thumma taliinu juluuduhum wa quluubuhum ila dikrillah yàlla subhanahu wa taala moom moo wàccee kàddu ak wax ji gën ci wax ji wax ji gën ci wax yi mooy kàddu borom bi subhanahu wa kàddu googu nag moo daan loxloo seen yaram ya buñ ko buñ ko déggaan daan tiit ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla subhaanahu wa taala mu waxaat ci beneen laaya wa ida samicuu maa unzila ila arrasuli tara acyunahum tafiidu min addamci mimma carafu min alxaq bu ñu déggaan lii nga xam ne moom la yàlla subhaanahu wa taala wàcce ci yeneen teem bi te mooy téeréem bi di alquraan da nga leen di gis seen gëteey sotti ay rongoñ anam ñuy jooy ndax xam gi ñu xam dëgg ak yeneeni laaya yu bari yu borom bi subhanahu wa taala di xibaare lan moo war a nekk taxawaayu jullit bi ci bu déggee kàddu borom bi subhanahu wa ban jeexit la war a def ci moom te mooy yëg gim koy yëg ci xolam ak tiit gi muy tiit moom jullit bi waaye loolu it dafay refléter ci ay jëfam mbir mi dune ne ah, bu ñu jàngee alxuraan euh, mu joy mbaa yuuxu te bu jógee foofee di wuuteeg loole déedéet loole la ñuy tuddee euh, maanaam ragal ragal ragallu ak euh, tiit tiit lu naafiq waaye jullit bi ki nga xam ne moom moo gëm yàlla subhanahu wa yëg gi mu yëg alxuraan ci xolam ak jooyloo gim koy jooyloo loole dafay reflété ci ay jëfam ba bu jógee ci dégg laaya yooyee dara du sa topp lu dul jëfee ji ko dafay feeñ ci moom ci ay jëfam ak i waxam ñoo ñi ñoo gëm alxuraan loolu yi ma war a nekk taxawaayu jullit bi ci téere borom bi subhaanahu wa wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa asxaabihi ajmain